sëriñam imam Ibn Maaja nakon imam Ahmad imam ibn an Maaja rahmatullahi bu dee riwaay imam Muslim bi dane dafa am benn waay ñëw ci Seydina Adiy ibn Haatim at tabe woon bàyyi maa tabe woon ah ñu koy joxe misaal ci wàllu tabe fa sa'alahu nafaqa waa ji laaj ko ne ko mais damaa bëggoon boo moom jox ko waa fii <laughs> ngir daa bëggoon a jënd benn jaam bëggoon nag ah naa Ali jox ko daal wala daal lenn soit mu jox ko mu jënd walla boog mu mottalil ko léegi Seydina Ali ne ah man de aw ma lu la jox de lu dul sama mbubbu koŋ bi waaw ak sama casque bii loolu xam nga mooy ki nga xam ne ndax ñoom dañ doon mu loolu la kon la ñoom ak ñoo xare ci yoonu yàlla dañ ko doon waajal xam ne lool ci dundu gi la bokk ci jaamu yàlla la bokk comme imam al-Awzaa'i daa xaajoon dundam gi ñaar ki waaw xaaj ko ñaar at lii nii ci jàngal ci xam-xam ak yooyu rek lay ne léegi moom nekk ci jihaad ji waaw ak ñoom al <laughs> imaamu Maalik yu ko man de desewuma lu dul sama mbubu koŋ bi ak sama casque bii de xaaral ma bindal la këyit nga dem ci sama soxna wala sama waa kër ñu daal di la koy jox boo demee kayit gii boo leen ko wanee dinañ xam ne man Adiy ibn Hatim maa la ko jox ndaw san baayam baayam nii la meloon de baayam Allahu akbar Hatim at-Ta'i ah <laughs> mais moom dafa génnaat na ma l'islam baay ji léegi mu ne waa lool waa ji gërëmul loolu quoi mooy yow kii amul lu dut li mu yor la le ne ma bindal la këyit nga de waa ji ne waa yow waa ji kun mu mer quoi oh mooy lam xam nga rek daa <laughs> nit ñoo xam ne doo leen comprendre Seydina Ali nag daal di mer mu ne waat naa ci yàlla ne sax dara laa la du jox waaw bi mu waatee lool ne dara laa la du jox waa ji xam ne ah xam naa waa ji photocentage la def mooy bu gërëmul mu seet daa jàpp ne kii amaana li ko wax am na leneen ko wax Ali ibn Hatim nga xam ne te moom avant avant façon buur la woon mais gaa yi dañoo doon jël gaaru ay impôts yu ñu doon prélevé wala bu masoon a dem fenn ba jële fa dara moom ci boppam daa am loo xam ne moom dañ ko ko doon defal comme si buur la woon même bu dee yor woon titre buur ci ba xa ci waa toj <laughs> xam naa waa janaan waaye yow donc kii foogu ma ne lii rek la bañ ne waaye xunnu nag bañ ko war ah. mer. ci affaire bi ko Seyna euh, euh, bañ gërëm ne waaw lii moom saa yi Seyna Ali nag mer ci loolu yow nan nga may laaj ba jël li ma defee kese laa la wax ne moom laa lay jox nga nga ne gërëm moom. léegi nag waa ji yu gisee Seyna Ali mer radiyallahu anhu ah waa ji ko waa non non finalement baax na mën naa ko jël quoi garaawul bindal bin mën nga ma bindal kayit gi. na Ali waat nag <laughs> nee na amaa wallahi waat naa ci yàlla ne dara laa la du jox. yow mais bi waa ji nee gërëm na xoolal ñi nga xam ne alquran ak sunna mooy seen lépp xam nga lii mer na ba waaye bi ko waa ji gërëm na rek mu fàttale gis nga hadith yonent way saa ni muy teewe ci ñoom waaw al muraqaba ak seen borom waaye daa fekk ñu xam xam-xam ñu xam ne lii la yonent la saa saa jàngale ñoom ñi mu yar lool ñun nag foog ñu xam ba pare bu ñu xamul lii lan nga ko mën a def waa bi mu nee gërëm na Seydina Adi ne amaa wallahi maa ngi lay wax li ma la waataloon sànq lawlaa anni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyaqtil taqwa ma hannastu yamini Allah <laughs> Allah Seydina Adi ñoom dara yaatuwul ci ñoom dul jàngaleem yàlla ak yonentam alayhi salaam ñu nit buñ bëggee bañ jaaroon ñu jaar fa yoon baa ah, maa ngi lay waatalaat ci yàlla bii nag pour beneen gis nga budul wonge dafa mës a dégg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan képp koo xam ne dafa waat ci benn dafa waat ne du def lii comme xam nga waat nit ci yow dara laa la du joxati waaye comme que waa ji finalement nee ko waaw mais waaw léegi baax na man nga maa jox nee bu ma dé bu nekkul woon ne damaa dégg yonent ba saa saam ne ku waat ci benn mbir ne du ko def wala dina ko def ba pare mu gis loo xam ne fana ragal yàlla ñi na nekk la gën a jege ragal yàlla atqalillah minha lu gën fa ragal yàlla gën a nekk que moom li mu ne moom dina ko def wala du ko def mu ne na bàyyi la mu jàppoon fal taqwa ne dikkal li nga xam ne moo gën a jege ragal yàlla imaam mu ne ko budul woon hadis bii ma dégg ci yonent may saasam wallahi ma hannastu yamini konoon dindi sama nguñ gi la koy dindi sama mu kafaara loolu lañ naan <laughs> xannat maa hannastu yamini kon sama waat bi ma waat duma ko dindi ngir war koo kafaara après parce que loolu la tamit gis nga gis nga saxaaba yi ni leen ni leen jàngalem yonent bi alayhi salaam ko neewul ne bon est ce que loolu farata la waaw est lii yonent bi salaam daa mel ni kiiwu irshad la quoi lii amru irshad lay niru parce ah, jàng usul ba sama bopp bi tàng jëlewu ma ko dara lu dul di xool yu mel noonu ngir man di foofulewu diggante ndigalu yàlla yeeg borom bi xam na ne yow sa njàngum usul moomu dara baaxut <laughs> waaw jàpp ko qawaa'idul fiqh yooyu ndekete yoo saay foofu fi woo ngay jaar xoolal saxaaba yi ñu neewul lii amru irshad la xam nga ay tubaab irshad am force wul waay neewul ki def lii ku wàcc lii par force na ko bàyyi wala day dem sawara li mu waatoon déedéet waaye saxaaba yi dañu jàpp voilà yonent bi saa saa wax na ko mer naa de mer loo nga ma mais nag dinaa bàyyi loolu. dégg nga ji dinaa ko kafaara nga ne ma ah day kafaara nga ne bañ a kafaara <laughs> yow xanaa jàngoo ayatul maida bi suñu boroom ne laa yu'aaxizukumu allahu bil-laghwi fi aymaanikum walaakin yu'aaxizukum bimaa 'aqadtumul aymaan fa kaffaaratuhu it'aamu 'asharati masaakiin min awsati maa tut'imuuna ahliikum aw kiswatuhum aw tahriiru raqaba faman lam yajid fa siyaamu thalaasati ayyaam zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun suñu borom ne laa yoo laa yu'akhidhukumullah borom bi jàppewu leen bil laghwi min fii aymaanikum li ngeen di fo di di di ngiñ non billahi day laa jëm wala eh saay kaay si laay loolu way loolu borom bi du la ah yaa yow nee nga billaay yi na ñëw léegi waa ji mu ngi non non loolu loolu façon yooyu borom bi jàppewu leen loolu walakin waaye yu axidukum lim leen di tenir rigueur di leen ko jàpp ne mooy bi ma aqattumul ayman bi nga xam da ngeen koo lii moom da ngeen a waat ne du ngeen ko def wala da ngeen koy def wala yu mel noonu mu ne bu boobaa nag bés boo ko defee ne damay def lii wala du ma def lii nga war a dén mooy dédire sa bopp nga war a tekki li nga waxoon def la nga ne woon doo ko def wala la nga ne woon di ko def nga war koo def mu ne bu boobaa nag fa kafaaratu ni ñu koy kafaaraa nag mooy nag mbir yaa ngi première bu possibilité it'amu waaw léegi nag est affaire bi mooy nit ki daal ci gàttal lañ leen ta day tànn ci it'amu asharati masakin mooy mu jox lekk lu mu dunde fukki miskin fukki way ñàkk min awsati ma tut'amuna ahlikum bul ñëw nag jox leen ñamu mbaama naan ah comme daal sawaay ay génn zakat yi wala ay muurum koor yi sawaay waa joo xam ne kenn mënu koo lekkaloo ceebu bale bi moom parfumé kese la yegg léegi dina ko génneel muurum koor sawaay ne léegi moom moo noo jënd parfumé en plus daa gën a cher ceebu bale bee lay jël dañ naan sawaay loolu moom gënul bu gisoon nañ li suñu borom doon ah. wala tayammamul xabiisa minhu tunfiqun bu leen jublu tamit loo xam ne yow moom par rapport ak yow loolu xabis la ci yow waaw mooy li li mooy qualité jox exemple. yow ceeb doo ko bi nga waree joxe bi ñëw joxe leen waaye ci gàttal mooy réew mi daal li nga xam ne voilà li gën a ah doomu li nga xamante ne nii moom ngeen di dundee. jëlal ci loolu nga daal koy jox li nga xam ne mooy fukki miskin lool benn boobu ngay def ngir kafaara aw kiswatuhum wala fukki miskin yooyu nga jox leen lu ñu sol solal leen jënd leen ay garambu yu baax wala ay jàllaade yu baax ay yére yu baax wala ay bu ay soxna ci lañu da mooy yu apru yu apru lu jot na doo leen jox yi daggataan ay daggi dag ay ay ay ay ay jumbax ci bit loolu manoo leen ko jox ah loolu manoo leen ko jox naan leen kiswa nga leen fan nga leen kiswa yow nga yóbbu leen ci li nga xamante ne nii mooy ko solul dara nga leen kon kay loolu taxul ñuy wax kon mooy lu jot léegi ñetteel possibilité ah, mooy tax tahriru raqaba mooy nga goreel jàmm bu dee amoo jàmm moom <laughs> jamono ji par exemple amoo yow bokkoo mooy boobu moom manoo ko def mais dañ koy jàng di ko amale ndax jàngaleem al Qur'an dañu ñu laksi si ñenn ñaan non loolu amatu buñ ci wax gars yi loolu bu borom xam-xam yi defoon noonu ñaata xam-xam kon nañ naan non loolu c'est dépassé léegi waxatu nañ ko bàyyi ñun ñun ñun vraiment dañoo am problème ah. kon ñetteel bi wala mu goreel jàmm fa man lam yajid ku trouvé wul yii nii nga xam ne mën na cee tànn amul ci benn ci yee moom da ciy tànn bu ci amul benn ci amul lum dundale ah parce que waa ji saa yi daa am sax lum lekk saa yi pauvre la de fii mu waaw man la joxe kenn dara kii amul lu mu jënd yére ah yàlla tere nga naan ko jaam bu mu am di ko di ko di ko di ko libéré waaw kon fa man lam ku trouvé wul nag fa siyaamu thalathati ayyam kooku na woor ñetti fan waaw moom na woor ñetti fan yoo xam ne moom lay woor suñu boroom ne daalika kafaaratu aymaanikum loolu mooy li nga xam ne mooy far seen giñ ña ngeen giñoon idaa halaftum bu ngeen giñee waaw te nag wax fa du te ne ngeen wattu ay ko bu leen def lu kii rek ngeen di di ci dëggu noonu waaw mu ne naka nii la borom bi di leerale laayaam yi bu ko defee ngeen sant ko kon loolu lépp kat cant la waaw Sayyidina Adi ibn Hatim radiyallahu anhu mu ne lii de moo tax waxu yonent bi alayhi salaam bii ma dégg moo tax ma nangu yii aaya bi wax ma nangu ci def lenn bind kayit gi nga dem ci sama waa kër ñu jox la sama mbubu koŋ bi ak sama casque bi wallahi duma la jox dara <laughs> waaye nag allah léegi nag dernier hadith ni ah dernier léegi kon nag imam muy wax bu mujj bi dernier dernier mu ne alxaamis an abi umamata suday ibn ajlan albahili radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu fi hajjatil wadaa' faqaal ittaqullaha wa sallu xamsakum wa suumu shahrakum wa adduu zakata amwaalikum wa atiicu umaraa'akum tadxuluu jannata rabbikum mu ne rawaahu tirmidiyu fi aaxiri kitaabi salaat wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu annawawiyu rahimahullah léegi mu wax bi mujj nag mu ne alxaamis mooy juróomeelu juróomeelu xadiis ci buntu bi te mooy bi mujj waxoon naa la baabun fi taqwa benn de eh, kii juróomi xadiis kese la fi indi léegi mooy nag mais ci ñun ci ñun du juróom mooy so mooy eh, eh, man cinq loolu wax soixante treize hein waaw soixante treize là j'espère waxuma woon soixante deux non soixante treize 62 leen jóge mooy euh, hadith sayna Abi euh, bii mooy 60 bii mooy 73 ah <laughs> mu ne an Abi Umaama mu ne hadith bii moom mu ngi koy jële ci Seydina Abu Umaama nan la tuddoon loolu moo doon dàkkantalam mooy bàyyi Umaama looloo doon dàkkantalam kanta euh, lan mooy dàkkantalam lan mooy dàkkantalam loolu moo doon dàkkantalam mais turam moo doon euh, Suday ibn Ajlan noonu la tuddoon Seydina Abu Umaama al-Baahili moom loolu doon tuddoon mooy Suday la tuddoon di doomi Ajlan al-Baahili waaw bokkoon ci waaso woo wële léegi mu ne Eh, eh, annahu qaala mu ne radiyallahu anhu yal na boroom di daal di koy gërëm mu ne moom di dégg na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne waaw mu ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaxtubu muy xutba fi hajjatil wadaa kañ ci xutba tàggatoo bi mooy jamono ji nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaam doon def euh, mooy ajam ji aj googu mu def dafa defoon benn xutba eh, te xutba bi gisoon nañ ko ci siira bi xam nga xutba bii nii moo ñu yóbbu woon ci ñu doon <laughs> parce que Seydina eh, euh, euh, Abu Umaama da cee xutba yu bari keroog yi yonent bi alayhi salaam def don bii beneen bi nag bi wax <laughs> naan borom bi daa séddale ku nekk ci wàllu miraas da koo def ci lañ demoon ba ci biir parce que lool boo la bokkul woon ci programme wu siiram moom ñu <laughs> ne kii <laughs> kii de ay ree la waroon def waaw boo fàttale ko ma naan di nga sawaay looy ree ma ne naa xam nga dañ ñëwoon benn masala ki tey ju dese <laughs> kii digg woon mais fii de yonentu Yàlla wax na fi mbirum miraas mais nu ñuy def moom est-ce que dañuy jàll muruur al kiram <laughs> dañuy jàll doon ah <laughs> kon nag ah waaw mooy euh, nañ def rek dañ ko moom itam na ci bopp rek <laughs> loolu de moo indi woon ñu def ko waaw toog ne woon ak am na tamit ñu ko doon laaj waaw waaw sëy xutba boobu nag la Seydina euh, Abu Umaama al-Baahili rahmatullah alayhi keroog ci aj tàggatoog Yonent bi sallallahu dafa def xutba yu bari mu ne nag boobu nag yonent bi saa saa dane hein dane ittaqullaha na ngeen ragal yàlla kon lëkkaale bi bee paase waxuñu woon kon fal la euh, euh, summa raa atqala lillahi loolu war ko de mooy kon nit ki lépp looy def même yi nga xam ne sax Euh, da ngaa jàppoon jëloon waatoon ne doo ko def xoolal tout le temps nga gis la gën a jege ragal yàlla kon nit ki tout le temps day fexe la gën a ndax garabu taqwa ji bu ci bëggee mos bu baax nay seet saa su ne rek la nga xam ne moo gën a dëppook ragal yàlla mu koy dikke waaw tey sori nag ya nga xamante ni nii da koo sori kon nag mu ngi noonu kon mu ne it kon loolu dañ ko fàtte woon mooy lëkkaale bi hadis ba la ñu génn am ak bunt bi. bii itam nee nay taqullah moom la tàmbalee ragal leen yàlla waaw waaw ragal leen yàlla waaw kon ragal leen yàlla benn wasallu xamsakum te na julli seen juróomi julli yi leen borom bi farataal ci bés bi na koy matal na ngeen koy julli wasuumu sharakum te dee leen woor seen weer wi mooy ban weer mooy weer wi nekk ramadan yaa fay da koor gi dalaa teel a jàppale yow dama wuñ benn juróomi fan nga nga nga nga suumu sooro bu nga ban weer <laughs> oh, fay moom gaaw naa gaaw naa daanu moom <laughs> seen weer wi mooy weer wi borom bi farataal ñu woon kon moom mooy ñan wa addu zakata te na ngeen joxe joxe zakat lay lay tuhra bi leer bi li laabal di sellal seen alal yi la ci borom bi teg ci zakat ne bu ku am sëy bi ci wàllu façon alal yi nga xam ne sont frappés par la zakat yépp yooyu nga joxe ngay génn leen ko waaw lay sellal seen alal yi di la impôt ba ci borom bi teg ne da ngeen koy génn dee leen ko def wa ati'u amrakum juróomi la ah mooy ngeen di topp umara akum ngeen di topp umara akum seen jiit yi waaw baña nekk ay dissident rek kuñ la falal nga ne kii du fi toog xeex bañ teg teg bañ koy teg ngeen di commencer xeex ko loolu déedéet rawatina nag umara akum nga xam ne ñoo leen jiite ci wàllu xam-xam bii di al ulama al amilin yi nga xam ne ñooy imaamu nit ñi waaw wa ja'alnaahum a'immatan yahduuna bi amrinaa lammaa sabaru wa kaanu bi aayaatinaa yuuqinuun waxoon nañ ko suuratu sajda surtout rawatina ñooñu moom dee leen leen topp waaw ñi nga xam dañoo ragal yàlla am xam-xam boo xam ne ci borom bi la tukkee alquran ak sunna la di ko doxee bu ñu leen waxee même bu àndul ak seen bakkan topp leen li ñu leen wax ndax seen wax nekk lu dul waxu yàlla waxu yu alayhi salaam waaye même en dehors de ça politique bi rek ñu jiite wa atii'u de leen topp umaraakum seen njiit yi mais mooy fekk ñu ñuy jubal ñu ñuy digal lu baax waaw waaw gis nañ nag bu dee day nangu sa alal ci tooñ la noonu yonent sa sa waxoon na wala def yooyu yéen def leen li leen war te seen àq bi ngeen kii ngeen ñaan ko seen borom waaw waaye bu leen jëli armée de ne da di guérilla de ndax boo xamee bi fitna bi tàmbali xamoo fu muy mujje waaw waaye topp leen leen bil ma'ruf ci njekk ku ñuy topp que ça soit ci wàllu diine ji wala ci wàllu temporel bi te loolu ah mooy lépp la mooy da war a cumuler lan da war a nekk koo xam ne borom bi kese ngay euh, bil ma'ruf bokk la war a nekk mooy ci njekk te njekk mooy li yàlla digle mooy li yonentam digle loolu la ñuy topp alayhi salaatu wassalaam kon topp leen leen waaye buñ leen waxee yoo xam ne kéefër la bu leen leen topp ngeen waaw waaw mu ne bu ngeen defee yii nii mu lim tadxulu jannata rabbikum di ngeen dugg seen ajjanaay borom waaw waa di bi daa niroog innal mar'ata ida sallat xamsaha wa wa saamat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at amra zawjiha wala ba'liha daxalat min ayyi abwaabil jannati sha'r waaw wala daxalat jannata rabbiha jannata rabbiha ha mu ne kon bu ngeen defee lii rek di ngeen dugg àjjana mu ne rawaahu daal dina koy solo ak Tirmidhi imaamu Tirmidhi rahimahullah fii aaxiri kitaabi salaat ca jaar ca jeexitalu téereeb julli waaw foofu la ko solo waqaala ba ko solo wee nee na lii la xadiis la boo xam ne xasanun bu baax saxiix bu wér waaw mooy ca abwaabu safari baabun minhu foofu la ko haddasanaa Muusaa ibnu Abdirrahmaan al-Kuufi qaala haddasanaa Zayd ibnu al-Hubaab qaala axbaranaa Mu'aawiya ibnu Saalih qaala haddathanii Sulaym ibn Aamir annahu qaala sami'tu Abaa Umaama qaala bu qaala sami'tu Abaa Umaamata radiyallahu anhu yaqulu sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu bi hajjatil wadaa' fa qaala ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa suumu shahrakum wa addu zakata amwaalikum wa atii'u dhaa amrikum tadkhulu jannata rabbikum waaw qaala fa qultu li abi umama mundu kam sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadha alhadith qaala sami'tuhu wa ana ibnu thalathina sana hadha hadithun hasanun sahih nii la ko imaamu Tirmidhi waaw kon mooy li ñu wax rek ginnaaw bi ndee càllale mooy li imaam indi noonu après nag euh, Sulaym ibn Amir Abu Yahya al-Himsi ash-Shami mi jëlee ndongo la woon ci Abu Umaama saxaaba boobu radiyallahu anhu al-Bahili ne ko mais yow <laughs> depuis kañ nga dégg nga déglu nga nga jële hadis bii nii nga ne hajjatul wadaa la woon nga dégg woon mbir mi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko mun boobu ba mu koy dégg wa ana man ibnu salaasiina sana hadis bi bañ koy gis ci siira bi am na lu ma juumoon ci wax ji nii nii waaw waaw mooy dama ko dé- ba ma ko déggee yéeg dama demoon ba <laughs> damaa ko li <laughs> may ci yoneen dama ne dé- ba ma ko déggee ak tay trente années la ma ne am ah non waxul loolu de dane ba ma koy dégg sami'tuhu ba ma koy dégg laa amoon trent ans voilà <laughs> sami'tuhu wa ana ibn sana dégg naa ko man Abu Umama te boobu trente ans laa amoon fanweeri at laa amoon bu may dégg lii ci yonente bi alei saatu salaam keroog ca aju tàggatoo ba mu koy wax Makka di ko xutba bokk na ci xutbaam yi kon ban lëkkaali la mooy ragal leen yàlla ku bëgg dugg àjjana doo dugg àjjana lu dul ku ragal yàlla waaw waaw ittaqullaha rabbakum waaw ragal leen yàlla waaw bu dee bi ci imaam kii indi eh, kii nii imaam Ahmad daal na koy solo ah. rahmatullah alayhi moom moom moom moom moom daanaka doo wa xaw a wax hadis lul ne moom dina ci bokk imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi léegi léegi jazaahu llahu an il islami xayra waaw léegi <laughs> xam nga bi bu dee riwaay imam Tirmidhi bi nga xam ne moom ci sunan bi mooy liñ la jàngal noonu imam an-Nawawi ittaqullaha mooy xam naa version bi mu ci yoroon wasallu xamsakum bële dane biñ ci yor ittaqullaha rabbakum wasallu xamsakum ah wasuumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u da amrikum tadkhulu jannata rabbikum voilà mu ngi noonu gis ngi affaire yi kum kum kum kum <laughs> kon nag mbir maangoog mooy kon ragal yàlla waaw bu ñu bëggee ci tool bii ñu am fi place foog ñu ragal yàlla kon yàlla ko borom bi may ci kaw noonu la al imaam kon jeexale li nga xam ne mooy buntu bii léegi nag bii di ñëw insha allah mu indi beneen buntu bu bees ah insha allahu taala muy buntu set bi ah juróom ñaar as-sabi'a taala wallahu taala alam wa sallallahu